A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Fayaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil maa'uun. Kon suñu boroom di wax fi nga xam ne mooy suuratul maa'uun. Muy saar bii nag Makka la wàcc am nañu ne Madinatul Munawwara la. ala saakiniha afdalu salaati suñu boroom ne bismillahi rrahmaani rrahiim ci turu ki nga xam ne mooy allah arrahmaani fees dëllëg yërmande arrahiimi te yërmandeem daj lépp lay tàmbalee mu ne arayta alladi yukadibu biddiin mu ne xanaa gisuloo gisug yéemu alladi ci waaj a nga xamante ne xoolal xoolug yéemu alladi xanaa gisuloo waaj a nga xam ne yukadibu biddiin mu ngi waaj di li nga xam ne mooy bésu pay ba nee na yawmal qiyaam amul mu ne waa yow xam ngeen ne mooy waaji naan képp koo dégg rek muy wax wax yu mel noonu xam ngeen ne loolu dañ koy wax nit ñi rek ngir dalal seen xel quoi comme que seen dund gi fii xaw naa naqari ñu leen koy wax ngir dalal seen xel ñu bañ a saalit suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii ci waa Quraysh ak naafiq yi di weddi bés boobu ne am na mu ne xanaa gisoo xool gisoo ñooñu nga xamante ne ni waa ja nga xam ne day weddi bi diini bésub pay ba fa dhalika alladhi bokk na ci jikkooy nit ku mel noonu nag fa dhalika alladhi mooy waa ji nga xamante ni yad'ul yatim jirim bi da koy repousser di ko puus bëggul mu jege ko ndax jàpp ne ne moom bu ko jegee mooy moom daal lu mu jot a kof kofal te daal di koy dajale daal moom lay commencer daal bëgg ci taaw lépp lu mu am daal bëggu ko bokk ak kenn rawatina jirim moo tax du koy repousser di ko puus buggul mu jege ko wala yaxuddu ala ta'amil miskin bokk na tamit ci jikkoom yi mooy bëggul ku aajo aajowoo di ko jege wala yaxuddu tadu tadu tadu soññu nit ñi mukk mukk ala ta'amil miskin ci joxe ñam di jox ñam ñi nga xam ne ñoo ko aajo woo ci way ñàkk ñi ñu boroom ne lii mooy jikkooy waaj yi fa waylun kukku fa waylun toskare fa waylun xurumbugal lil musalliina ñeel na ñi nga xamante ne ne ñooy julli mee ñan alladina hum an salaatihim saahuun mooy ñi nga xamante ni ca seen julli ya dañ koy sàggane heure bu leen neex julli heure bu leen neex ba ñoom daal dañuy dikkale bés bu leen neexee la ñuy julli bu leen neexee du daal du ñu julli wala boog bu julli jotee ñoom seen yoon newu ci julli respecté mbir yi ci waxtu yi du ñu ko def ñoom daal nu mu leen ko neexee daal lañuy ñuy def lañ koy jullee wala koo xamante ne bu taxawee di julli boo ko xoolee mais da ngay xam ne kii nii danga naan mais kii julleem ji bëggu ci dara mel ni mbir mi da koo soof waaye man da ñàkk mu def ko suñu boroom ne ñoo ñépp nag toskare ñeel na leen ndax julli ni mu màggee suñu boroom indi yonent bi alayhi salaam ci mi'raj yóbbu ko ca asamaan ya daal di koy jox yow nga ñëw sàggane loo lële mu ne kooku toskare ñeel na ko wala tamit ñi nga xamante ne ni ñoom fu ñuy jullee mooy fu nit ñi ne ndax bu ñu julliwul mu ñaaw waaye bu ñu wéetee dara lañ dul julli loolu nag mooy vrai vrai naafiq yi mu ne alladina kon ñoom mooy ña nga xam ne hum ñoom am salaatihim saahun dañuy fowe seen jullee du ko sàggane de mu ne alladina hum ñooy ñii ba léegi rek yuraawun mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy ngistal mooy def ngir yàlla xamuñu ko lu ñu def boo leen tuddul ci mbooloo mi ne ñoo def ñu daal di lay mere keroog la ñuy bañ a cee defati ci sam ndaje ñoom daal naan man maa ko def sax ñoom ñoom daal ay purux la ñu ñoom ñoom du ñu ils ne sont pas reconnaissants ku leen defal njekk du ko wax ah buur yàllaa taxoon ngay def kay moom comme que buur yàlla moom du fàtte te du nelaw doy na kay xanaa war naa doy waaye nag ñoom meluñu noonu mu ne alladina hum mooy gaa yi nga xam ne ñoom yuraawuna dañuy ngistal saa su ne ci seen jëf yeeg seen wax yeeg bu ñu bawee sax ngistal a tax ñuy bax wa yamna'una al-ma'un te bagage yi nga xam ne ak matériel yi leen borom bi baaxe seen moroom bu seeni mboroom buñ ko soxlaa di leen ko ab ñu koy bañ naan naan déedéet daa ah, newu fi moom kay daa am ko ma ko aaloon ndeke waxul dëgg wala moom daal bëggul kenn laalal ko dara loolu nag ñu jikkoy ku baax te kooku waylun la jëm yàlla nañu ci suñu boroom daal di musal kon mu ñëw ci suuratul kawsar mu ne bismillaahir rahmaanir rahiim ci turu suñu boroom mi fees dell ak yërmande lay tàmbale te moom moom yërmandeem yaatu mu ne inna a'taynaaka al-kawthar mu ne inna ñun borom bikat kat yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo la jox alkawthara di teen boo bële dex gu rëy goo nekk fa nga xamante ne yawmal qiyaam fa nga xamante ne ci la nit ñi naan comme ni Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu mu ne dañoo newoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ni ku nelaw te du mel ni ku nelaw tuuti ñu ngi ñu ngi toog ñun ñëpp mu jekki daal di mel ni ku ku yeewu di reetaan ñu ne lan mu mel ni ñu ne ko lan ne ñu ne ko maal yaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan moo la leet lan moo la reetaan loo mu ne ndax dañoo wàcce ci man benn saar muy inna a'taynaakal kawsar kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar mu ne leen nag saar boobu lañ wàcce moo tax ma kontaan atadruuna mal kawsar est-ce que xam ngeen yéen sama saxaaba yi lan mooy kawsar ñu ne ko allahu wa rasuluhu alam buur yàlla ak ndawam bi kat sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy ñi xam ñu ne mu ne leen nag ak dex la goo xamante ne nii sama borom moom moomu ko dig la borom moomu ko dig mu ne moo gën gé ngëneel gu baree ci nekk mu ne damay samay sama xeet bu ëllëgee ci la ñuy ñëw di naan nee na ndab ya ñuy naane moom ñu ngi tollook ni biddiw yi tolloo ndax bari waaye nee na nag am na ci nit ñi sa nit ñoo xam ne ci sama xeet dañuy ñëw bëgg naan ma gis saxaaba kii malaaka yi di leen dàq ne leen du ngeen ko jege manaan leen mais ñii ci samaw xeet lañ bokk ñu ne ko yow innaka la yi ma ahdatha ba'dak ñu ne ma ah yow kat dangaa xamul gis nga waa ji gaa yi ñuy dàq bëgg naan si ñu leen di dàq ne leen du ngeen ci naan ndax mérité wu ngeen ko waru ngeen cee naan ñooñu yow xamoo yow bi nga génnee àddina ba lan la ñu def sa ginnaaw mooy nit ñi ba ñëwee sa gannaaw ah waa 2015 ah waa 2020 ah waa ñooñu yow xamoo gaa yi ñii nga xam ne moom teguwuñu woon ci diine ñu ñëw ñu leen di dàq ba mooy ba fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ba ni àddina tukkee boo xam ne tegu woo fi mu tegoon tànkam boo ñëwee bu gi dala malaaka yi ñoo lay dàq ne la doo ko jege waaw mu ne ko ndax xamu ngeen kii lan la def mu ne kon bu boobaa boo xamoon li mu sos sa gannaaw <laughs> kon li nga xam kon yonent bi alayhi salaam ne ma ne leen fa suxqan suxqaa kon sori leen sori leen kon mu ne kon fa salli mooy suñu borom ne maa la jox kawsar boo bële ndox déeg boo bële fa salli kon nag nga xamante ne ku ci naan dootul mar te ku ci naan àjjana nga jëm te yu bon yi nga nekkoon jikko yëpp lay dindi yoo xamante ni yu taq-taq yëpp lay dindi kon nag mu ne fa sol li rabbika wanhar kon nag jullil na nga julli li rabbika ngir sa borom del julli ngir sa borom kese nit ki bul julli ndax lan ñoom diwa ngi fi bul bàyyi julli ndax ñoom diwa ngi fi bul julli ndax booy rafetal sa ni ngay taree ak ni ngay ni ngay yàgg sa julli gi ndax ndax daa am ku taxaw di la xool wala sëriñ diwa ngi fi déedéet wan xar waaye booy rendi na nga rendi ngir sa borom bul rendi dax ab maaman moo la ne rendil wala da dem ci ndëpp yi ñu ne la rendil ndax pour wér foog nga rendi mu ne déedéet booy rendi na nga rendi li nga xam ne mooy sa pour sa boroom waaye fa salli na nga julli mooy lan julli it li rabbika ngir sa boroom wan xar boo paree nga rendi li nga xam ne mooy sa tabaski na nga ko def ngir sa boroom kese ko kenn def bu leen fi nekk di te ñii naan ma poolum kuy ñii ko naan du xaram bàyyi diw mi comme nag wu ndaw yooyu yépp déedéet kooku borom bi taxul de inna shani'aka huwal abtar yow salaam kanta waa ji nga xam ne moom moo lay fontoo di la di la mere ba pare tamit di la wax wax yu ñaaw naan waa ji ndax am na ñu ne al wa al Aas ibn Wa'il as-Sahmi la bokkoon ci kilifaay Quraysh yi mu taxawoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon waxtaan ak moom ba pare gaa yi bu mu demee waa Quraysh ñoom Abu Jahl ne ko mais kan nga doon waxal sànq mu ne al abtar mooy ki nga xam ne lépp ma dok waa moom moom da moom doom ju am mu faatu ah. ndax alqaasim faatu na nii ah Abdallah faatu na ah moom moom moom moom dafa ay gaaf quoi ku mu mu faatu suñu boroom nag ni kooku di la merloo ci wax jooju muy wax waxam ju ñaaw jooju moom dëgg-dëgg mooy al abtar mooy ki ay mbiram dok ndax safara la jëm.